di suuratul faadiha ak tur yi ñu waxoon walillahi alhamdu walminna baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wacada allahu almunaafiqiina walmunaafiqaati walkuffaara naara jahannama xaalidiina fiiha hiya xasbuhum walaanahum allahu walahum cadaabun muqiim suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laay juróom benn fukk bi ak juróom ñett mu ne waadallaahu borom bi de daal dinay waajal te tëkkoo te prépareel almunaafiqiina ñi nga xam ne ñooy naafiq yu góor yi wal munaafiqaati ak naafiq yu jigéen yi wal kuffaara ak yéefér yi muy yéeféer yi nga xam ne ci waa ahlul kitaab lañ bokk mooy ci chrétiens yeeg juifs yi waaye yéeféer yi nga xam ne ñoom ay polythéistes lañ leneen la ñuy jaamu di ko bokkaaleeg borom bi aw xeer wala ab xërëm wala wal kuffaara ñi nga xamante ne yi gëmuñu dara ay ate lañ ñoom ñépp borom bi nee na préparel naa leen te te waajal naa leen naara jahannama safaraaw jahannam xaalidiina fiiha ñoom ñépp nag fa la ñuy sax kenn mënu leen faa génne bu ñu deewee noonu de bu hasbuhum loolu nag safara loolu moo doy ci ñoom mooy lool kese mooy li nga xam ne mu doon moo doy ci ñoom de ndax boroom bi tabaaraka wa taala moo bind ci jaam yi daldi sëq ñenn ñi ne ñiy àjjana fala wala umaali àjjana lañ jëm taman moom faalew ma waaye sëq ñenn ñi ne ñuy safara wala ubaali safara lañ jëm wala lii te boroom bi ci boppam ci xikmaam ci li nga xamante ne mooy dogalam bu jiitu la xame ne ne gis nga ñii nii mooy foo leen mën a dugal fu dul safara duñ jaamu seen borom bu ñu fàttaliku boroom bi te buñ duggee safara dinañ ne rabbana arinal la day ni nga dégg ñenn ñi nangu sax ne léegi kon borom bi mooy seen borom naan rabbana yow suñu borom arinal ñoom ñooñu sànku ñooñu sànk ak yeneen yi yaa maaliku li yaqdi alayna rabbuk ay waay maalik ñaanal sa borom nangu nañ ne yàlla am na bay amaate bay moomaate ñu nekk fa wahum yastarixuuna fiihaa di yuuxu di wax naan rabbana yooyu yépp borom bi dafa xam ne ñii safara kese lañ man a nekk di ko tudd wallahi bu leen fa génne woon yóbbuwaat leen àddina comme li mu wax rek ne gaa yi dañuy mëbët naan dañ leen génne naan bu ñu leen génnee ñoom de dinañ jubaat suñu borom ne waxu ngeen dëgg gaa yi boo leen boo leen di delloo rek wa in aadu buñ leen delloo wa bu ñu leen delloo la aadu lima nuhu an dinañ dellu ca lañ leen tere woon wa innahum la kaadibun te ay expliqué kat lañ mooy ne loolu nag moo yées ñoo xam ne boroom bi moom moo def ne ñii manuñu may dellu ci man lu dul mugal di leen dal xam nga façon nit yooyu am nañ ci kaw suuf ñoo xam ne bala ñoo nangoo julli wala bala ñoo nangoo woor wala bala ñoo nangoo fàttale ko boroom bi mooy seen mbir yàq ñu nar leen a licencier ñu tiit wala tremblement de ter am wala ñu dugg ci oto oto bay rëngi-rënge ci la ñuy dellu ci seen borom waaye bu lépp di dal ñoom ci keneen la ñuy dale ci leneen lu dul borom bi wala yaadu billah ñii nag noonu la leen borom bi mooñaale muy naafiq yu góor yi jigéen yi dina ñoom jahannama hiya moom hasbuhum mooy li nga xamante ne moo leen doy te mooy li nga xamante ne foofu daal xam nga borom dina ne bu jooy ngëm yàlla yi ñoom dañ naan hasbunallah wa ni'mal wakiil ñun de borom bi tabaaraka wa taala moom de moo ñu doy ci ki nga xam ne moom lañu ñu wàkkirlu kantaa yéefér yi ak naafiq yu góor gi jigéen yi ñoom moom li leen doy du dara lu dul li nga xam ne mooy safara wal iyaadu billah walaanahum allah te borom bi tabaraka wa taala daal dina leen rëbbulee walahum te dina leen ñeel adaabum mbugal muqiim boo xam ne buy saxla ci seen kaw mooy bu bu saxla kenn du fa mën a génne léegi suñu boroom ne kalladiina gis nga nag yéefér yii nii naafiq yii nii nekk fii yow di wax ak yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam di la kókkali nii nekk fi di la saboote xam nga nan lañ mel dañoo mel kalladina dañoo mel ni min qablikum ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon kaanu ñoom ñooñu de xeet yi leen fi jiitu woon wu nekkoon nañu ashadda minkum quwwa ñoo leen ëppoon kàttan wa akthara amwaala te ñoo leen ëppoon alal fuuf xam ngeen ne moos Firawna kenn bu du teg Abdallah ibn Ubay yaa yow président naa fiqi di teg Firawna naan kan moo ëppoon alal kan moo ëppoon doole lool moom ñaari xel nit ku xel du ko xalaat du ko wax sax comparaison boobu n'a pas lieu d'être amul sens voilà <laughs> kon nag ñoom ñoom nekkoon nañu ñoom waa Aad ak waa Samud gaa yoo yële xam nga ñoo ñoo leen ëppoon alal fuuf ëppoon leen kàttan ëppoon leen alal waaw laa daata ñoo leen ëppoon ay doom léegi nag fastam taxu bañ ko defee nag borom bi defal leen xéewal yooyu au lieu ñu sant ko ñoom ñu ñuy bànneexu quoi <laughs> bi xalaaqihim ci li nga xamante ne nii mooy daal la nga xamante ne nii mooy la leen borom bi cëral ci àddina mooy la nga xamante ne seen nasib mooy la nga xam ne mooy seen wàll daal loolu le mu leen wàllal defal leen ko muy doole kàttana ak doom ak yooyu ak alal ju bari wul wuli ñu sant ci borom bi ñu ciy xéewlu di ci bànneexu waaye ci bànneexu gu dagat goo xam ne gu xaraam la ndax doonuñ ci woon sant yàlla far di ko ci mooy sax suñu borom nag ne yéen naafiq yi ay wa kon comme que yéen ak ñooñu a niru kalladina min yéen daal da a mel ni comme ñi leen fi jiitu woon kon nag léegi fastamtantum bi xalaaqikum yéen tamit naafiq yi ay waaye bànneexu leen ci seen wàll wi nga xamante ni seen cër bi nga xam ne moom laa leen cërale kamaa ni nga xamante ne nii istamtan la doon bànneexu dee alladina ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen fi jiitu woon ci kéeféer gii ak saboote yonent ya alayhim salaatu wassalaam bi xalaaqihim comme ñoom ni ñu bànneexu woon ca la leen borom bi tabaaraka wa taala cërale woon ci mbiru àddina xalaqtum te yéen itam xuus leen ay wa xuus leen ci caaxaan yi ak tamit di jam yonent bi alayhi salaatu wassalaam kalladi xaadu comme ni leen fi jiitu woon ci yoon wii rek na nga xam ne noonu nañ doon jame di jam diine ji di jam yonent yañ leen yónni woon di leen wedd di leen lor ay wokoon def leen ni ñoom ulaayika gaa yoo yële ak yéen habitat amaluhum si ñoom la seeni jëf daal di màbb fi duniyaa ci àddina gu jege ci gu jege gii da doyadi wal aaxira laata alaaxira di ñëwit foofu yi seeni mbir màbb na fa na xamuñ fa dara wa ulaayika gaa yoo yële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax sori guñ sori ci mbon humul xaasiruna ñooy dëgg-dëgg ñi perte de mu ne alam yaatihim moo ñoom ñii ndax dikkalu leen naba naba alladina min qablihim xabaaru ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon te doon weddi doon saboote sama yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñol ni dañ ne ko moo borom bi xabaaru ñan mu ne qawmi nuuhin waa kër seydina nuuh wa aadin ak waa aad waa wa Samuud ak waa Samuud waa Samuud ñooy waa kër Seydina Saalih alayhi salaatu wassalaam wa qawmi Ibrahim ak na xabaaru waa nitu Ibrahim ya Seydina wa ashaabi Madyan ak xabaaru waa Madyan mooy waa Madyan ñoom waa Madyan dëkkub Seydina Shuayb wal mu'tafikaatu ak ña nga xam ne ñoom lañ jàllar bi woon daal di suuf sa ci seen kaw daal di koy wëlbati seen kaw muy ñi nga xamante ne ñooy waa kër Seydina Luut ne doon dafa góor jigéen leen alayhimu salaatu wassalaam mu ne gis nga ñu gaa yi yépp atathum dikkaloon na leen de rusuluhum suñu ndaw yi bil bayyinaati alayhimu salaatu wassalaam bil bayyinaati ci preuve yu leer yi ci li nga xamante ne mooy mu'jizaat yi miracle yu leer yi waaye nag ñu weddi lépp famaa kaana allahu liyadlimahum léegi nag bañ ko weddee borom bi alak leen famaa kaana allah borom bi nag nekkul woon de liyadlimahum doon leen wàññil seen jëf yu baax ndax amuñ woon lu baax te borom bi tooñu tooñu leen de mukk borom bi moom du tooñ moom loolu xaasha walakin waaye li am ba des kaanu ñoom ñoo ñële dañoo nekkoon anfusahum seen bopp yazlimuuna lañ doon tooñ mu ne wal mu'minuuna kanta way ngëm yàlla yi waxoon nañu naafiqi ni ñu mel mooy ñoom ñenn ñi wal munaafiqi wal munaafiqaatu ba'duhum min ba'd ñoom ak ñenn ñi ñoom ñeneen ñi ci lañ jóge ñooy benn lañ ñoo bokk ay jikko léegi ñoom dañuy digle li nga xamante ne mooy lu ñaaw lu yées ba pare di tere li nga xam ne mooy yiiw di sunna ak alquran ak lépp la ñuy tere ba pare nag di fa digle li nga xam ne mooy yu bon yi nga xamante ne nii moom lañu moom la alquran di tere léegi nag muy wax wër ngëm yàlla yi ñoom ñi mel mu ne wal mu'minuuna way ngëm yàlla yu góor yàlla yu jigéen awliyaa'u ba'd lenn li mooy ñenn ñi ñoom ñooy parandoo ñenn ñi mooy ñoom ñoo méngoo ay seeni mbir ñoo méngoo wante seeni mbir de ya'muruna mooy ñoo bokki jikko ya'muruna bil ma'ruf ñoom de ñuy digle li nga xamante ne mooy njekk wa yanhawna 'anil munkar tey tere li nga xamante ne mooy lu ñaaw te lu baaxul wa yuqimuna as-salaa ñuy teg ñuy taxawal li nga xamante ne mooy julli wa yutuuna zakat ñuy joxe zakat bu dee ne seen am nañu lu ñu war a joxe zakat waaye bu dee am nañ alal juñ man di am même bu matul zakat ñu war ci di fo seen bopp ko génne teg ak ala ak alal même bu dul matul zakat ñu koy génne wa yuti'una allah ñuy topp borom bi tabaraka wa taala wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ulaika gaa yoo yëla joxoñ leen joxoñ bu sori ndax daraja yu kawe yañu ràngoo sa yarhamuhumullah ñoom di xil séef na leen a yërëm te yërëm na leen allahu borom bi tabaraka wa taala inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala azizun mooy ki notta am sañ-sañ hakiimun ko xarañ ay àtte waadallahu mu ne borom bi tabaaraka wa taala dig na almu'miniina way ngëm yàlla yi wal mu'min yu góor yi wal mu'minaati ak way ngëm yàlla yi jigéen yi jannaati na yàlla jana yoo xam ne tajri dina daw min tahtihaa ca ronam al anhaaru dex ya xaalidiina fiihaa fa la ñuy sax wa masaakina tayyiba dig na leen tamit ay dëkkuwaay yoo xam ne yu teey la fii jannaati an ay appartement yu teey ta baax ay dëkkuwaay fii jannaati an ca àjjana nga xam ne day sax wa ridwaanum minallahi akbar waaye ngërëm gi nga xam ne mooy tukkee ci borom loolu nag moo gën a màgg àjjanaa ci li nga xamante ni mooy yooyale moo tax ngërëmul yàlla moo taxoon keroog ñu ne a bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi daalika falyafrahu loolu moo ëpp solo lépp rahmatullah ridwanullah akbaru min kulli shay kon wa ridwanun am ngërëm min allahi ci borom bi tabaa buy tukki fa borom bi akbaru moo gën a màgg àjjana ak yéen yeneen yi xéew ya ak bànneexu ya ak xuurul ayna yépp zalika loolee huwa al fawzul azim mooy nga ngañaay lu lu lu lu lu màggalee mu ne yaa ayyuhan nabiyyu e yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam jaahidil kuffaara xareel ak naa kii yéefér yi wal munaafiqiin ak naafiq yi ñoom moom ci na preuve yi leer naa yéefér yi ñoom ay jaaseek arme ngay xeex ak ñoom waaye munaafiquuna yi mooy na na preuve yi di leer tey dal waaye bu dee ne kenn ci ñoom def na lu tax jaasi yàlla dal ko loolu moom pen la boo xam ne mooy jullit bu ne rek boo defee looñ la war a dóor tege